bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim wadkuruu nicmata allahi calaykum wa miihaaqahu alladi waahaqakum bihi id qultum samicnaa wa atacnaa wattaqu llah inna allaha caliimun bidaati suduur kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom ñaareelu laaya bi ginnaaw bi ñu jeexalee walillahi alhamdu wal minna ci jataay bii ñu génn aayatul wudu muy laaya bi doon wax ci wàllu njàpp walillahi alhamdu wal minna ak tiim yi ci jëm kon mu ne wadkuru yéen fàttaleku leen yéen ngir gëm yàlla yi ni'matallahi li nga xamante ne mooy xéewalu yàlla gu kawe gi tërëy aleykum bi nga xam ne moom la dotti ci seen kaw wa mithaaqahu alladhi waathaqakum de ak li nga xamante ne kóllëre gi nga xamante ne nii moom la jël ak yéen bi nga xamante ne nii ci ngeen wax id ba nga xamante ne nii qultum ngeen wax ne sami'na yéen di daal ngeen gëm <clears throat> sami'na dégg nañu wa atana ta topp nañu mooy dégg nañu lislaam dégg nañu kàddu borom bi tabaaraka wa taala ay ndigalam wa nekk nañ ci topp nañu ko wattaqullah te nag na ngeen ragal seen borom tabaaraka wa taala bu ngeen doxalul nara trahir li ngeen newoon sami'na wa atana dégg nañ ta topp nañ ngeen ñëw bëgg koo trahir mooy borom bi topp seeni bànneex wala bànneexi ñeneen ah na ngeen ragal seen borom tabaaraka taala inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala alimun aji xamaakoon la bi daati suduuri li nekk ci dënn yi mooy kóllëreem nga ca alastu bi rabbikum mu ne loolu dee leen ko fàttale ak xéewalu borom bi nga xam ne xéewal gi nga xam ne mooy génne leen ci ñàkkuk nekk indi leen fii ba pare boole leen si si xayru xalqillah muy ki gën ci mbindeefu borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moom la seydina Muhammad seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu taala anhu doon wax comme ja suuratul Ra'd alladina baddalu ni'matallahi kufra waa wa axalloo qawmahum daaral bawaar tuddoon nañ ko fan yële ca xas ba ñuy gis xaswatu li nga xamante ne nii mooy xaswatu badr yi nga xam ne ci suuratul anfaal mooy ñi nga xam ne baddalu dañoo soppi ni'matallahi xéewalu gi yàlla gi seyna abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ni'matullah mooy xéewalu yàlla gu mag gi nga xam ne moom la leen booleel su dotti ko ci seen kaw mu yi nga xamante ne mooy seenum jub wa miisaaqahu waaye kóllëre gam amoon ak yéen ba ngeen ne ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom yéen ñépp ngeen ne woon balaa kon nag bi nga xam ne waasaqakum moom la kóllërante yéen waaye fàttale ko leen tamit ñi nga xam xamante ne nii mooy xéewalu yàlla gii muy lislaam gii nga xam ne xéewal mooy gën a màgg voilà yow moom fekk yaa ngi ci lislaam moom nit ñépp a mën a am ci yow yaakaar mais fekk nekk goo ci moom de toute façon yaakaar moom manula am moom de toute façon foofu moom amul lees fay yaakaar kon nag mu ngi noonu la de kon nag ak kóllëreem googale bi ngeen nee sami'na wa ata'na comme ca jeexantalu suuratul baqara wala amana rasulu ak gaay ba muy wax loolu ne wa qaalu lan lañ wax sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir suñu boroom ñun di daal dinañuy dégg te topp nañ di ñaan nag mooy sa njéggal loolu rek lañuy ñaan wa ilayka te ci yow dongal masiru mooy delluwaay ba mooy mujj ga kon loolu lañu suñu boroom di fa fàttale koo te nag di ñu artu ci nag l'islam gii ñu ne nga xam ne ku ci nekk ku nekk li fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee woon ak saxaabaam yi mooy nekki ba ni nga xamante ne ci ngay faatoo wala tamutunna illaa wa antum muslimun loolu lële ngal bu leen faatu lu dul ngeen nekk way ngëm yàlla ci nga war ne loolu nag ah na ngeen ragal seen borom de bu ngeen fàttee kóllëre ga di doxe seeni bànneex ah te yéena waxoon ne dégg nañ dinañ topp de yëg leen na nag borom bi kéeférug nëbbatu mooy nëbbatug nifaaq di wane ci biti loo xam ne wute na ak respecté kóllëre googu borom bi xam na ko de inna allaha dégg nag borom bi tabaraka wa taala alimun aji xamaakoon la bi daati suduuri li nekk ci dënn yi ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal kuunu nekk leen xawaamiina lillah aji taxawaakoon lillah ngir borom bi tabaaraka wa taala dee leen taxaw ci diine yàlla ji bu leen ci dara génne waaye nag lillaahi lépp lu ngeen di def lu ngeen di yëngal lu ngeen di yàq yëngal na nekk lillaah taxawaakoon lillaah taxaw ci atteem yi ci ndigalem yi sori tereem yi waaye lillaah shuhadaa ngeen nekk ñoo xamante ne nii ay way seede ngeen di doon kopp bil qist waaye nag ci njub ci maandu ci ngeen di seedee même bu dee arrangé wul ñi nga xam ne sa mbokk la war a dal walla kooku it nga maal di maanu de walla yajrimannakum dangal la waay bu mu leen yenta bu leen bu leen poussé ci ngeen de ci bàkkaar shana'anu qawmin mere gu ngeen xamante ne nii moom ngeen mere mooy bañ gu ngeen mañ ay nit ala di lu ngeen bañ a maandu envers ñoom parce que ñii daal defoon nañ leen mas nañ leen a def loo xamante ne nii neexu leen léegi nag yéen ngeen war leen a tey ngeen war leen a àtte voilà wala nga war a doxalanteeg ñoom nga ne man du ma doxalee ñoom ci ñub parce que keroog lii la defoon mu ne lool nag bu leen ko def comme ni waa Quraysh ñii nga xam ne ñoo tere gisoon nañ laa yooyu mooy ñoo tere woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu duggoon keroog Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima léegi xam nga waxoon na ko ci laayaam ñaareel bi kon nag mu ngi noonu ne bu leen ñëw ne comme ko lool la ñun nag dañ leen di tere ñu jege Kaaba gi ba nga xam ne jamono ja nga xam ne borom bi daal du ko woon xaraamal voilà kon nag affaire baa ngi noonu ci mushrikuuna yi kon nag loolu wuy mooy mere ay nit bañ ay nit bu mu leen yen yóbbu leen ci ngeen bañ a maadoo ñoom indilu daal di leen maadu ndax ngeen xam ne huwa moom maadu de aqrabu mooy li nga xam ne mooy li gën a jege li ci ragal borom bi tabaaraka wa taala fu maadu te newul man ngaa wat ne fii moom ragal yàlla amu fi voilà fépp foo xam ne réew moo xamante ni nii xamuñu lan mooy justice mbir yi daal li ñu xam mooy sant ba nga yor ak alal yi ngay drainer loolu daal yow ci lañ lay joxe fulla wala ci lañ lay ñàkkal ci lañ lay ñàkkale fayda réew moomu moom bu fa yaakaar mooy bul ya nanga leer ne fii moom taqwa sori na fi moom ragalug yàlla jege soriwu na fi ndax suñu borooma ne indilu jub leen nekk leen ñu juste ndax la justice nekk jub diggante ki nga xam ne sa mbokk la diggante ku la jege ku la jegewul sa mbokk ak sa noon sa soppeeb sa noon nga maadu ci ñoom loolu de huwa moom aqrabu mooy li gën a jegeli taqwa ci ragal borom bi tabaraka wa taala mu ne wattaqullah te na ngeen dolli ragal seen borom tabaraka wa taala tey moytu nag ay mbugalam de bu ngeen ko deful inna allah dëgg-dëgg seeb allah muy borom bi tabaraka wa taala xabiirun aji xamaakoon la bi ma taamaluun ci li nga xam ne moom ngeen di jëf mu ne waada allahu alladina aamanu mu ne suñu borom tabaraka wa taala di daal dinay dik alladina ñi nga xamante ne aamanu ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati te doon jëf fii ci di jëf fii ci kaw suuf jëf yu rafet yi la leen dig lahum ñeel rahmatun li nga xam ne mooy ak njéggal ak sutura wa ajrun nag li nga xamante ne mooy bay azimun gu màgga màgga ajjana ak lu ko raw mu ne walladina kafaru kanta yi nga xamante ne nii ñoom ñoo suuloon jëf weddi seen boroom tabaraka wa taala wa kazzabu bi ayatina ñu weddi sama laaya yi nga xam ne moom laa wàcc ci alquran bi laaya yi ma def ci ñoom ak yi ma def ci kaw suuf lépp di wane ak asamaan seeg fépp lépp di wane kenn kenn kenn yàlla ak li nga ko war a jaamoo ak man-man ak sañ-sañam ak kattanam ñoom ñu weddi ko mu ne ulaayika gaayoo yelee ashaabul jahiimi ñoom dañooy waa safaraaw jahiim mu tàng wat ak kenn duñ ko bokk ak kenn de mu ne yaa ayyuhalladhiina amanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggal uzkuru ni'matallahi alaykum fàttaliku leen li nga xamante ne nii mooy xéewalug yàlla bi nga xamante ne nii moom la leen defal de iz hamma bi nga xamante ne nii hamma ci la am yitte qawmun nit an yabsutu ñu daal di tàllal ilaykum ci yéen aydiyahum seen loxo fa kaf mooy ci lu bon daal di leen duma wala rey leen daal di leen jàpp fa kaf fa suñu boroom daal di leen fegal feg aydiyahum ñoom seen loxo yu yéesu yoo yële ankum wa liif leen wattaqullaha te na ngeen doll ragal seen boroom tabaraka wa wa ala allahi te ci boroom bi dong fal yatawakkalina lal wakkeelu almu'minuuna way ngëm yàlla yi am nañu ne lii nii laaya bi day wax ci li nga xamante xamante ne nii ci waa banu muhaarib ca nga xamante ne nii ñooy ghazwatu zi amar ca waa najd nga xamante ne mooy yonente bi alayhi salaatu wassalaam bam fa demee daal ci gàttal am benn waay boo xamante ne nii benn sàmba suraabaali la woon boo xamante ne nii fekk yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci xare bi mooy dañoo ñëw escale fenn le ñu sonnoon ku nekk ñiy tëdd fii ñiy tëdd fee mu ñëw jël fekk yonent mi alayhi salaatu salaam di nelaw mu daal di jël <coughs> li nga xamante ne nii mooy jaaseem nag naan ko hee hee du fekk daa waxoon waa Banu Muhaarib ne leen ndax bëgg ngeen ma rayal leen Seydina Muhammad alayhi salaatu wa wassalaam ñu ne ko waaw léegi nag mu dem ci gàttal jël jaasi gi naan ko hee yeewul ne koy hé kan moo may kan moo may musal ci yow kan moo may musal ci man kan moo lay musal mu ne ko xanaa yàlla léegi nag mu ngi noonu le <laughs> léegi nag ci lañ ko <laughs> yonent mu tiit ba daal di jaasi gi wadd nag yonent ma lay saar saam jël ko wax ko yow kan moo may musal ci yow mu naan ko kenn mu naan ko jéggal ma muy Xawratum al Xaaris moomale am ñu wax loolu waaye am nañu ne waa Quraysh la mooy keroog sulhul Hudaybiya bi nga xamante ni nii ci lañu waajal ne woon mooy Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu provoquer jullit ñi ngir dal seen kaw mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di suñu borom daal di leen fegal seen ay woowale waaye it waa Ghatafan ak waa kii ak waa Quraysh seen coalition bi ñu defoon ñëwoon na dañuy boom ci suuratul ahzab gisoon nañ ko ci coalition yi ci xeexu tranché ba ne woon dañuy boom ci l'islam benn yoon suñu borom moo leen fegal seen ay woowale noo ko noonu loolu la kon nag yooyu yëpp yu bari la yoo xamante ne nii suñu borom tabaaraka wa taala daal di nag di leen fàttaliku